a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam. Eh, ñu ngi leen di nuyu di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala ñu ñëw continuer fi ñu yemoon ci xasiidatu aaxiru zamaan bu Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu eh, ñu ngi yemoon nag ñu passé ci fi naan bi ñuy wax. mooy bi jotoon nañu gis pour def résumé rek dafa tàmbali woon ci sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak waa këram ak saxaabaam yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom bi mu paree ci lool doon nañu présenté xasida bii mooy ban xasida ba ndinkaane la mooy waxoon la njariñ yi ci nekk ngir lan ngir xëcc attention ngir xemmem loo tamit ki nga xam ne mooy moo koy liir wala moo koy déglu ba xam ne kat lii muy wax fii yëpp ciy njariñ bu dégloo lépp xam ni ci biir jëfe ko loolu la ciy fekk ñu ngi woon ci fim naan te li nekk ci biir li tax mu ñemee wax yii ne daa bari yi njariñ yëpp mooy li tax mu ñeme koo wax du xel mu neex a tax mu wax du da koo wax noonu rek waaye da ko jële ci téere boroom xam-xam yu mag yi moo tax mu ngi naan naqaltuha an kutubil axbaari as-saalikiina maslakal abraari mu ne li ma leen wax fii yëpp ak yi nga xam ne ñooy nekk ci biir moom ngeen di gisi ci page yi di ñëw na nga xam ne bu leen yaakaar ne man Ahmad Bamba kat man maa ko bindal sama bopp noonu rek toog rek di ko xalaat déedéet naqaltuha dama ko toxale naqaltuha dama ko jële an kutubil axbaar yi ci téere yi yu mag yi axbaar mooy plurielu xibr moo tax nga am Ibn Abbas xibrul umma mooy fuureew xeet ni mooy boroom xam-xam bu mag ni nga xam ne géej la ci xam-xam moom mu ne boroom xam-xam yu mag yi ci ñoom la ci seeni téere la jële yi as-saalikiina est ce que borom xam-xam rek ndax am na boroom xam-xam yoo xam ne yàlla may na xam-xam mën na laa may xam-xam mais doo jëfe xam-xam bi am na ñu muy dal yàlla nañ ci yàlla na ah. mais am na mais nag fii moo tax mu bëgg laa wax ne du rek ñu am xam-xam danañ borom xam-xam yu mag yi fóore yu mag yi as-saalikiina maslakal abraar yi ginnaaw bi ñu amee xam-xam tamit ñu sóobu yoonu nit ñu baax ñi mm-hmm. mooy di jëfe seen xam-xam mu ne madmunuha xasida bii de wala ndénkaane bii mhm. contenu bi awaamirur rahmaani mooy ndigaluy suñu borom ndigaluy suñu borom daal nga ciy fekk mhm. wa sunnatur rasul waaye it bokk na ci contenu bi yi ngi fiy fekk ginnaaw ndigali yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande ju yaatu yi wa sunnatur rasul yi ci fekk tamit wala continue bi bokk na ci sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil burhaani bu leer naññ li nga xam ne kenn soxlawul ñu naan mu nga nee lu leer kenn soxlawul mu nga nga nee jant bi bu génnee ku ami bët jarul ñu naan ko ban jant baa ngee mhm. soit rek mu am mu am bët mais am problème ci bët yi mais bu bët yi baaxee mhm. jarul ñu naan ko ceeñeeru jant baa ngii moom dina ko trouver boppam mu ne nag sunnaay yonent bi sallallahu alayhi wa la mel dafa leer comme mu waxoon rek ndax xalaal ak xaraama fi am alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun ci xadiisu Nu'maan ibn Basiir radiyallahu anhuma hmm. dafa leer nañ lu lëndëm nag baal wala loo xamul fon nga ciy bi mu ne nag bu ko jege mu ne wa anna haaba léegi xasida bii de jaalibatul maraami day xëcc di bijji almaraami comme bulughul maram mooy mébét yi li nga xam ne danga ko sóo yi nga am ak yi ngay sàkk boobu am mu ne yii xasida bi day xëcc yooyu mu ñëw comme bulughul maram yi jaalibatul maram la wax laha liman maala minal aqwaay maaye kan lay xëccal yu baax yooyu ak ak ak ak yooyu mu am kan lu koy xëccal ki nga xam ne maala minal aqwaam yi dafa jéng dafa jéng mais jéng jëm fan ci lu baax minal aqwaam bi te bokk ci gaa yi xaw ma nag bu ko suufi yi di wax jubluwuñ ci comme li ñu xamee ñii ci en langue euh, arabe ne xaw mu mooy waa comme ñu ne xaw mu xaw mu Sénégal waa Sénégal xaw mu non ñoom jubluwuñ ci xaw mu mooy borom borom nitu yàlla yi ñi nga xam ne dañoo nangul nitu yàlla nag mooy rek koo xam ne yàlla bu nee defal mu def mu nee bàyyil mu bàyyi loolu mooy kooku mooy nit yàlla mu ne aleykum mu léegi nag pare na ci li nga xam ne mooy présentation xasida bi ndénkaale ni yi ci nekk pare na ci léegi nag mu ngi dugg ci ndénkaane yi bi muy njëkk ko joxe sa nag ah bii yàlla waxoon ci alxuraan naan <coughs> dénkoon naa leen ak ñi leen jiitu woon an ittaqullah na ngeen ragal yàlla loolu la waxoon yéen jullit ñi ak ñi leen jiitu woon lan naa leen dénkoon ngeen ragal yàlla moo tax moom la tàmbali alaykum bi taati rahmaani maa ngi leen di dénk ngeen di topp seen boroom muy arrahmaan yàlla boroom yërmande ju yaak yooju ñan lay waxal mu ne yaa jumlata tullaabi yéen mbooleem taalibe yi yaa jumlata tollaabi yéen mbooleem sàkku tokkatu xam-xamu diine yaa jumlata tollaabi yéen boroom mbooloom ñi ngeen xam ne da ngeen a ci yoonu l'islam ndax l'islam ku ci nekk rek da war a nekk sàkkatu xam-xam mais soxlawul ñaan sàkkatu xam-xam yu rëy rëy la mooy yi nga war a xam ci la diine mu nécessaire da nga ko war a xam loolu rek la waaye tamit yaa jumlata tullaa bi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bàyyi lépp bëgg nekk ay lam ay sàkkukatu xam-xam nga xam ne léeg-léeg day nekk farata du farata ci ñëpp mais boo ci xasee sóobu comme ni ko borom xam-xam yu bari doo boo ci xasee dugg yow day mujj nekk farata amatoo droit nga ci génnaat te boo ci duggagul nag boobu nekkagul farata ci yow mais boo ci xasee dugg dañuy tere nga génnaat ci hmm. mooy sàkku xam-xam ni boo ci nee te tamit diine ji il faut tamit am ñu koy garder hmm. loolu moom yàlla moo tàggatal nit ñoo xam ne mu neex mu naqari day am bu àddina bi yàqu woon ba fépp lëndëm teewul am na ci seen biir ñoo xam ne yàlla def na ay leeram gi def na ko seen xol ku soxla woon xam téere mag ñi wala yooyu boo ñëwee ñoom ñu xamal la ko même bu dee lëndëm bi wër na dëkk bi ba kenn jàpp na ne amatuñ déedéet ay am waaw yàlla moo ne moom moo ko waxoon li ñuy wax naan xaw ma lan wa rusul la aghlibanna ana wa rusuli bim naan boobu da ne moom waat na ne man yàlla ak sama yonent bi dinañu gañ mooy lu mu metti metti lu dëkk bi lëndëm lëndëm ngeen jàpp ne islam suulu na déedéet l'islam ci kaw rek ci kaw rek al islam yo yaxlu wala yoxla alayhi moom day féete kaw mais dara du ko féete kaw mm-hmm. ak lu mu mën a catastrophe ngeen jàpp ne loolu yàlla ne la déedéet am na ñu ne ci biir loolu la mooy day am ñoo xam ne yàlla fu mu jaar bi leen di dénk diineen bi ndax am nit dafa war a sax la aghlibanna man yàlla wat naa ne dinaa gañe ana man yàlla wa rusuli ak samay yonent yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag boroom xam-xam yi ñooy ñi nga xam ne ñoo fi ñoo fi irrité yonent yi kon bu fi yonent yi jógee man nañu ne la arli ban na yàlla waat na ne dina gañe moom ak yonentam ñi boroom xam-xam yi dañuy duggaale ci suuf yeneen yi alayhim assalaam wa radiyallahu anhum léegi loolu la mooy ñoom ñëpp kon nag yaa jumlatu tullaabi yéen mbooleem sàkkukatu xam-xam yi wal ixwaani ak mbooleem mbokk yi li ma leen di sant de première recommandation aleykum na na bi rahmaani maa leen di sant ngeen jaamu seen borom waaye kañ lañuy jaamu borom mu ne ba'da ta'allumi ginnaaw bi nga xam-xam xoola rek lii la am na lii imaamul Buxaari yo rahimahullah moom tarjumaa na lu mel nii. te bi ñëwee xam comme nañu jaam yàlla. waaw mooy yàlla boo ko xamul buñ nee xam yàlla nag bu damay ñëw di chercher est que le kii dama ko war a gis wala dama ko déedéet mooy xamal lim la digal ak lim la ak lan moo yellu ci yàlla ak lan moo yellul ci moom d'abord loolu mooy njëkk mooy tawhid mooy nga xam ni lii mooy yellu ci yàlla ndax boo xamul loolu di jaamu yàlla yow da ngay neex daaneel. man ngay jaamu yàlla sa waay benn waay ñëw comme que xamoo yàlla yow mais yaa ngi jaamu da ngay machine benn waay ñëw ne la mais yow xoola sa jaamu yàlla ju bari yi surtout bu dee ko xam tuuti ci alxuraan bi wala forkel naa la yàlla moo ne ku ma jaamu man nañ sax waxi caaxaan yoo xam ne jëlewuñ ko fen mais day niru dëgg yàllaa ne moom képp ku ko jaamu ku nekk ak moom rek da dimbali dinaa dimbali sama yonent moom moo doon wax loolu te li wax cinq cent la arli ban na ana waru si lii man ak samay ndaw nañ ñu ne la yow nga topp yonent boobu boo pare mel ni sa situation bu désastreuse bi sa àddina neexul problème yi di yokk boo xamul yàlla xam na mooy dogal eh, man nga ne mais waa ji ñu wax wax na dëgg ah ndax yàlla bu ne ko ànd ak moom mu neex man dafa mel ni ñee di neex la ñoom liñ nekk yi dëgg alors que boo xamoon ne yàlla moom nga xam li yell ci yàlla ak li mu man a def mu bokk ci li def muy dogal nga gëm loolu loolu la ci fekk moo tax kon mu ne bande ta'allumin ginnaaw bi nga amee xam-xam mooy bi nga jàngee mooy da ngay jàng di jaamu yàlla balooy def nga xam ni lii la ci yàlla bëgg lii la ci yàlla tere ndax sinon di nga def yoo xamante nit ñi da ngay foog ne lu baax la ndeke baaxul mooy li imaamul Ghazali rahimahullah naan li gën bon Euh, as-sadiq al-jaahil li gën a bon bokk na li gën mett metti bi mooy nga am ku réer ndax foofu da doon wax sax ne euh, mooy koo xam ni sa xarit la mais xamul di la a dimbali kooku presque am benn noon sax boo xam ne dogul mais xam nga ne noon dëgg la nga xam nan ngay defa moom am noonu boobu sax xam ko moo gën nga am xarit boo xamante ne nii xamul ni mu demee mooy xarit bu réer boo xam ne xamul dara ndax da bëgg a jàppale par cause la ay ay yoo xamante ne nii kenn xamul ni mu demee mooy waaye mooy luy diwloo rek ñu nettali naan waa da doon si bës sëriñ bi di bës sëriñ bi ñëw ba ci taabu sëriñ bi di bës rek yem mel ni nag daa am ñu ko ne yemal foofu muy gën bës. sëriñ bi tamit comme que daa kii ñaq mu ngi mu ngi mu ngi muñ rek di kii waaji fam ne dafa neex ndeke taabu sëñ bi la téye bi bës bii bës sëñ bi ñaq tooy xëj wala sëñ bi wax dafa moom waaw lépp xam na mais dafa jóg dafa jóg ne yàlla de xoolal rek bariwaa na koo xamante ni nii nga def nii noonu la mel ci yàlla digganteem ak yàlla nii la hmm. mooy yaa ngi def loo xam ne jàpp nga ne dañ may neexal ndeke dañ ma ëpp lor am na ñoo xam ne jàpp nañ ne dañuy jaamu yàlla wala def loo xamante ne yëguñ ni loolu la yàlla dina bañ ñu koy def tax ñoom xamuñu ndax ñàkk xam moo leen ko teg xam nga bu xamoon ne fii daa am du ko def moo tax yàlla tamit loolu mooy man ngay def loo xam ne moom bëggu ko yow nga jàpp ne da koo neex hmm. mooy ngay julli timis rek après ne man comme ko dama kontaan daal. kontaan ci yàlla résultat bu baax bi ma defal sama business beeg sama njàng mi léegi nag pour l'honorer damay julli beneen rakk boo xam dama koy yokk ci ñetti timis bu ko defee yàlla dina kontaan est-ce que loolu lay dina kontaan loo yàlla pourtant da nga jàpp ne waa ji jàpp ne lu baax la ndax moom li mu am moom moo jàpp ne lu gën a tuuti ndax comme moom dafa xalaate comme doomu aadama boo ko yokkalee benn dox kadu mu kontaan alors que yàlla du loolu mooy ñett la lu julli yoo nga teg ci benn naan da nga bëgg mu kontaan ndax ñàkk a xam <laughs> loolu la moo tax mu ne da xam d'abord waaye boo xamee wabil aadaa bi maa ngi leen di dénk tamit ngeen am ay teggin ndax xam-xam bu am la teggin tamit day lor borom na ah. mooy am nga xam-xam mais xamoo nan ngay nan ngay xam-xam bi ku wax nga jànni ko wóoy yow xamoo dara lii rek xamoo ko nooy julli boo juumee xamoo nooy def waaye toppal fële door la tontu kooku kenn dootu ko laaj xam nga doon naa am koo xam ne dafa xam ne bu mu ñëwee di ko laaj mu jànni ma d'abord wala tuutal ma ci biir nit ñu toog di jàngale ma laaj benn question mu reetaan ma ba ma kii mu door ma tontu xam nga loolu mën na la décourager ak nit ñi ñuy bare da ngay te nit ñëpp bokkuñu moo tax teggin yooyu da koy am mooy boo amee xam-xam it da ngay am tegginu xam-xam ndax xam-xam du xam-xam rek dafa ànd ak ay teggin mooy ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jàngale nga xam ne léeg-léeg mu gisoon kenn def dara wala ñenn def dara mu leer ko ne nii la mu di ci xutba du ko yow li nga def danaan lan moo tax comme bi ñuy wax ma baalu aqwaamin yafaluna kaza aw yaquluna kaza wa kaza mooy xadiisu barira bi radiyallahu anha bu Aisha bi radiyallahu anha bi mu ne bi muy kiiye barira mu bëgg koo fayal gaa yi tegal ko ay charte yoo xam ne bokku ci ñi ko moomoon xam nga yonent bi sallallahu bu ñu ko yëgee dana ko léegi defal leen sart bi te nga mais bi ñu leen ci xutba neewul di ak diw ni ngeen def dana rek maa baalu aqwaamin yaquluuna kaza wa kaza lan moo lan moo waral ba ay nit jóg di wax lii di wax lii di wax lii dañu ñëw leen hmm. ak ña nga xamante ni dañu ñëwoon ne ñëw ci ay soxnaam laaj ko nan lay kiiwee nan lay jaamoo yàlla ak yooyu affaire bi daal ñu wax leen ko ñu mel ni dañ ko xeet nekk kii c'est que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom yàlla da koo jéggalee bàkkaaram ñun nag yemuñoo moom kon ñun kenn ki ne man dootuma kii dootuma doot damay woor àddina li ci des lépp sama dund damay woor kenn damay fanaani julli kenn dootuma takkati soxna dootuma séet benn soxna mais bi ñu ko yëgee même chose la dafa ñëw bi ñuy xutba loolu la wax ñëwul leneen yow ak yow ak yow ak yow dafa ñëw rek wax d'une manière générale hmm. boo ko defee ko gis ci keneen it jàng ci ndax nit ñi dañoo mel na mooy boo ñëwee di désigner nit ñoom dañuy jàpp ne ñoom bokkuñ ci même bu dee ñu ngi def la même chose que keneen comme que kii la désigner man bokkuma di ko ree nag ah waaye alors que si nag lool ay ay teggin la yoo xam ne ak yeneen yu bari yoo xamante ni mooy yi ñuy jàng rek ci buluwul maraam bi hmm. nga xam ne. buñ paree ci bu bu sëñ bi kii li muy njëkk a def bu dee ci ñuy jàng ci xadiis bi mooy teeg gi ñu xam-xam ak ci sàkku xam-xam wala ci jàngale yooyu nag pour war na ne xam-xam du rek da ngay ñëw waaye mokkal naa Bulughul Maram déglu naa ko bam fin xam naa commentaire bi rek dem déedéet boo ñu bokk li ñuy jànge xadiis bu ñëw a yan teggin nga gis ya saxaaba yi ridwanullah leen naka lañ doon poser question hmm. ak bu kenn poser question naka lañ koy dégloo pourtant mënoon nañ ne non man intéressé man de toute façon du sama question yi laaju man du sama affaire non non dañuy attentif xam tamit nan la ñuy question yooyu yëpp moo tax mu ne wabil aadaab boo amee xam-xam nag ginnaaw yéen mbooloom sàkkukatu xam-xam yi ak mbokk yi ginnaaw bi ngeen amee xam maa ngi leen di ragal yàlla topp yàlla ginnaaw bi amee xam-xam ak ay teggin wa kulli bi yunji min al-'adhabi wa bi-ittiba'i sunnati rasuli wa sunnati sahabati al-'uduli mu ne nag yépp yi ma wax ni yunji day musale min al-'adhabi ci mbugalum bàmmeel day musale ci mbugalum bàmmeel mais day musale ci mbugalum àddina mais day musale ci mbugalum al-axira al-'adhabi fii dafa dafa général mooy buggal yi la mën a dal yëpp sa àddina ak sa bàmmeel ak ñett ñetti dund yooyu rek am mhm. nit moom mhm. bu xasee dund àddina par force dina dund bar bu paree foofu dina dund yowmal xiyam ñetti dund am beneen amul ñeenteel mu ne nag mbugal yow xiyam mhm. mooy képp ku dee nii xam nga ñu dee nii ñëpp demul yowmal xiyam directement wa baynahum barzakhun ila yawmid din wa yawmi yub'athun ñoom bu ñu génnee àddina dina am bal mooy genre inter kii la euh, benn boo xam ne dañ naan intermédiaire la entre suñu àddina bi ak yowmal xiyam mm-hmm. mooy ñu génn àddina yépp foofu la ne mm-hmm. mooy dunduk àllaaxira gi du tàmbaleegul mooy yowmal xiyam du ñëwagul mm-hmm. il faut ñépp dee après boobu dóori ñëw escale la rek ñett yooyu am buggal ñi nga mën a am ci ñett yooyu yooyu yépp nag mu ne yii ma wax nii jaamu yàlla ginnaaw bi nga amee xam-xam ak i teggin mm-hmm. dalay musal ci yooyu mbugal yi nga mën a am ci ñetti place yooyu yépp mm-hmm. wabit tibaay maa ngi leen di dénk tamit mooy alaykum bit tibaay sunnati rasuli maa ngi leen di dénk tamit ngeen topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag mm-hmm. ni koy defee mooy dangoon ko leen dañ leen koy jàngal doo ñëw rek naan taalibe yi dee leen jaamu yàlla tey topp tey tey topp seen mais xamuñu luy jaamu yàlla sa way il faut yow sëriñ bi bu dee man manuma ma di gis saa su ne man comme que dañu ne man man la ñu def jokk leen di wax leen mooy na man manuma leen di gis saa su ne mais naa fexe bu dee man naa ñoom koñ bu ma gis ne Dakar lañ nekk wala quartier boo xam ne ñoom ñëpp ñu bari samay taalibe fa nekk ma xool koo xam ne xam-xamam rafet na wóoru naa ko ma leen koy dénk ne leen nag diw moom dama bëgg gis comme ni daayira di xewe dee leen dem këram wala ngeen fexe créer lu mel noonu di jàng fi moom wala may defar comme léegi ni technologie kii comme ni ko ay comme sëñ Abdourahmane di defe hafizahullah mooy ma ñëw defar samay cassette di ko yónnee samay CD jàngal def ci ay njàngale yu am solo ci diine di ko yónnee sama taalibe yi ku ñëw ma defar ci yu bari teg fii ku ñëw siyaare si bala ngaa dem ma jël benn jox la ne la nag moo man di def na ko déglu waaw te waxuma lu benn yoon dee ko déglu lu bari comme que dangaa ñëw ñoom taalibe lañ dañu bëgg a xam yàlla manuma leen a gis saa su ne yàlla defal nañu ay moyens yu yomb yoo xamante ni affaire boobu mën naa gën a yomb léegi te bu dee ñoo ñuy joxe addi lu bari jaral na la ma bàyyi benn cent mille ñu joxe rek ma jël lépp jënd koy CD rek wala ay DVD rek teg fii saa bu ma defaree affaire yi boole leen copie yu bari teg taalibe bu fi ñëw bala ngaa dem ma jox la ci ne la dee ko déglu ndax man li ma li ma dénk mooy danga dénk ma lay xamal ci diine comme que mënuñoo gise yaa ñii di dem Italie wala di dem Dakaaru man ma ne fii lii dee ko déglu bu ko defee yow boo ñëwee ci karamu yàlla nga am loo wax mais ñëw rek jaamu leen yàlla te bàyyi fo te waa ji xamul luy jaamu yàlla ndax loolu dafa baax ñu jaamu leen yàlla dafa baax ah, mais julli da ngaa wax ne julli dañ naan la demal julli ji rek nga mën a julli xam nga loolu da dañ la koy xamal dañ la ko war a xamal wala boog mu ut ku la ko xamal au moins mbaa mu ne la man nag manumaa yor manuma nekk sëriñ bu dee man ku ma gis rek laa man laa mën a jàngal la la ah sëñ bi ay la yëwén responsabilité boobu du ma ko jël ci kanamu yàlla koo xam ne dane ma jàngal ko xamal ko diineem ma d'accord lu mu jël jox ma ba pare ma bàyyi ko mu dem yoonam saa ñuy jox ma xaalis jóg dem bu ma ko gisee màggal ba màggal wala gàmm ga bam wala ziyaar ba ziyaar loolu duma ko loolu wóorul damaa la ay liggéeyam seetlu keneen man manu kon loolu kon wa ittibaa'i sunnati rasuuli maa ngi leen di ngeen topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wa wa sunnati saxaabati ak sunnaay saxaabaam yi al-udul ñi nga xam ne ñooy way maanu ñi gis njëkk mooy ñan yonent bi dénkaane woon sallallahu alayhi wa sallam ne mm. alaykum bi sunnati wa sunnati xulafaa rashidin al mahdiyyin mooy yéen jullit ñi yéen nit ñi maa ngi leen di dénk sama sunna man yonent bi sallallahu alayhi mm. ak sunnaay xulafaa mooy xalifa yu jub yi nga xamante ni yu jub yi te yàlla jiite mooy li ñu naan les bi ñu jiite te doon na wax naan aleykum bi sunnati mooy liñ wax sànq ak tamit doon na wax topp leen ma ak ñaar ñi ñëw sama ginnaaw Abu Bakr wa Umar topp leen ma ak ñaar ñi ñëw sama ginnaaw Abu Bakr ak Umar comme ñu mel noonu loolu moo tax xoolal booy seetlu gis nga boo xamee lii loolu moo tax ñu naan la xadiis ñu gis benn affaire am duñ ci am benn benn xew-xew boo xam ne amuñ ci waxu yonent bi sallallahu alayhi amuñ ci waxu yàlla d'abord amuñ ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais ñu am benn wala saxaaba yi defoon ko ñun comme que gisuñu ko ci alxuraan gisuñu ko ci ci sunna yonent bi sallallahu alayhi mooy li ñu jàngale moom mais gis nañ ñu mu jàngal ñoom seen xam-xam biñ jot am ci diine niñ ci déduire ba mën a répondre ci besoin bii ñëw moo tax nga gis borom mazhab yu bari presque ñépp dañuy jël loolu def ko poids bu dee surtout bu dee ñoom ñépp ci d'accord pourtant manoon nga ne lii yeneen bi saa tam waxu ci dara man man même bu dee saxaaba yi ko def sama yoon mais loolu kenn bu ko def ndax ñoom ñoo la gën a xam diine ji fuuf tey te am nañ capacité yoo xam ne man nañu liy xew ak yi leen yeneen bi saa tam jàngal leen ñu man ci tirer conclusion ba ne lii lañ war a tontu yow amoo lool kon mooy seen sunna tamit loolu moo tax yenn liggéey yi xoolal noddum noddu àjjuma ñaata la woon benn loo kan moo ko yokk kan moo yokk yi yi ñu ciy yokk na Usmaan radiyallahu anhu est-ce que daa tax ñu ne é sànni fële déedéet duma yi ñuy duma naan sàngara xam nga quarante la yonente bi sallallahu la taawu yonent euh, Abu Bakar radiyallahu anhu quarante la woon Seydina Omar bi mu ñëwee même moom déedéet quarante la mais dafa am benn ci euh, Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu même xadiso am na wax waaye am na beneen tamit buy dëgëral wax buy dëgëral loolu am na beneen beneen xadis buy dëgëral loolu mais Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu dafa yónni mooy biñ dafa ubbi woon Basra mu nekkoon Basra léegi mu gis gaa yi ni ñuy naane sàngara mel ni dañuy fo fekk temps yonent bi temps xalifa Omar la woon xilaafatu Omar radiyallahu mu ñëw yónnee mu yónnee benn ndaw ne ko demal ci ci xal ci ci Seydina Omar nga laaj ko ndax sàngara bi wax ko ni mu demee ak gars ni ñuy tuutale affaire bi léegi bi muy ñëw mu ngi fa fekk Seydina Ali mu ngi toog radiyallahu anhu ak ak Abdurrahman ibn Awf ak ñoom ñu ngi toog ak Seydina Omar ak bu ma juum la Usman ibn Affan radiyallahu anhu ndaw Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu ñëw wax ko wax ko Seydina Omar ne ko lii ma Xaalid wax bi mu lu wax dana ko laajee. Seydina Ali ne nañ ci teg quarante nañ ci tegaat yeneen ndax lan mu joxe mu joxe mu joxe exemple mu joxe lan moo tax mu ne ndax naankatu sàngara non seulement bu naanee sàngara day perdre connaissance ba pare bu bu kiiwee di saaga nit ñi bu paree di saaga nit ñi en tout comme que koo xam ne bu perdre connaissance day saaga nit ñi moom niñ def dafa jawgati mooy yemul ci moom rek kon nag comme que daal ñu yokk ci quarante bi mu ko waxee lool mu ne mu ne mu ne ana ki doon la mu ne ko mu ne ko jëlal wax ji nga dem wax ko xaalis même bu dee bi consensus am na ba léegi ñoo xam ne ñoom jàpp na quarante la mais loolu par exemple xulafaa yee ko def. ku màgg wala ku njaaloo wala ñaar yëpp. non naan bi naan bi quarante la woon. naan bi quarante la woon ku naan ñu ba léegi sax am na ñu ne ba léegi quarante la mais. mooy comme ni ma wax sànq mhm. ci eeru Seydina Omar lañ ko yokk quatre-vingt ndax Seydina Ali radiyallahu anhu danee ndax naankat bi dana Seydina Omar nañ ko def quatre-vingt comme que gars dañu dañu dañu fowan fo kii yool fowal euh, caaxaanal affaire bi comme que ku naan rek ne quarante coups moom bariwul te coups yi du nekk coups coups ku soxor foofu ah, yu yem yooyu moom masala yu gudd la ci côté nan la ñuy euh, dóoréet yu mel noonu mooy waroo def nii sa loxo bi mooy day sa kii war da war da war da yëkkati bu ba nii par exemple ah yooyu yëpp non bu gars yi foog ne rek dañuy ñëw rek dóor waa ji mu dee taya waa ji mën nga ko dóor yooyu yëpp du ko kii ah. te tamit ça dépend ci dóor kan la bu dee waajoo xam ne dafa dafa dafa fragile dañ ciy tenir compte ak waajuroo bis dañ ciy tenir compte yooyu yëpp dafa am bu nekk ay masala yoo xam ne da mais nit ñi nag dañuy anaaw dame wooy dóor day dee ko ku la wax day dee même bu dee sax on s'en fout nañ def li ñu yàlla digal rek mais du loolu sax léegi mu ngi noonu mooy comme par exemple loolu ñu mujj ko def quatre-vingts comme nord bi tamit li ñu wax sànq ainsi de suite pour wan ne saxaaba yi ñëw noonu la mooy ñoom ndax dañoo jële ci leer yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo leen jàngal moo tax ñoom li ñu mën a génne jële ko ci àtte yi wala àtte yoo xam ne ñoom gisuñu ko ñu déduire ci d'après seen xam-xam mu ñoo gën a dëgërale foofu keneen ku ñëw seen ginnaaw surtout rawatina ñoom ñun ñu d'accord ci affaire boobu kon moo tax mu ne kon na ngeen topp sunnaay saxaaba yi yu jub yi wa bimtisaali waaye maa ngi leen di dénk tamit wa binti saali amri bil jalaani ngeen di def di mbubboo di di di sol tey jëfe ndigali borom màggaay bi muy suñu borom waaye wattar ci di def lim la digal waaye wattar ci di bàyyi nax yi ilal ma aali bàyyi lim la tere nag ba kera ngay ngay ngay dem àllaxira ba kera ñuy dem fuñ jëm loolu mooy première vague de conseil bi deuxième loolu kon mooy da jaamu yàlla ak yim ci wax yëpp mu ne laa tushriku billahi yaa ixwaani yaa ixwaani yéen ay eh, yéen samay mbokk laa tushriku bu leen bokkaale billahi ci yàlla dara dara dara mooy la Luqmaan waxoon alayhi salaam Luqmaan doom laa tushrik billahi inna shirka la zulmun azim yow sama doom de yaa bunayya hee doom sama laa tushrik bul bokkaale billahi ci yàlla inna shirka ndax dëgg dëgg bokkaale bi la zulmun tooñ la azim bu réere moo tushriku bu bokkaale billahi ci yàlla yaa ixwaani yéen samay mbokk li annahu ndax shirkat yahdi day jëme ilan niiraani safara direct hmm? amul sax obstacle ndax bokkaale yàlla hmm. yow moom direct mooy du leen ubbil boulevard bi lay yóbbu safara direct day mel ni gis nga montagne boo taxaw ci cat bi sommet bi sommet mu montagne bi nga ne ko ñetti ponkal jàpp la juuta mbaay la rek sànni kan moo lay teree am suuf yow loolu nag mooy bokkaale gis nga boobu mu ngi mel ni mooy waman yushrik billahi ka annama xarra min as-samaa'i gis nga ko bokkaale yàlla day mel ni ko xawwee koo ci kaw asamaan jëmi suuf tan moo lay téye kenn foo jaar yow dullu ngay def ci suuf mooy directement sawara nga jëm moo tax mu ne moom dalay dalay kii direct bu bële ah, bu mag bi mooy boo xam ne doo génn ndax bokkaale yàlla du ko baale mooy lan mooy ku ko jéggalu ku ko jégg ko jéggalu nag mu baal na ko loolu tamit il di ko leeral mooy boo gisee yàlla naan inna allaha la <coughs> waaw wa ma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla du jéggale mukk mukk mukk ku ko bokkaale waaye dina bokkaale lépp lu féete suuf bokkaale loolu mooy la mooy ki nga xam ne daa bokkaale ba pare ci jéggalu ko mais boo ko jéggalee mu bal l'exemple Seydina Omar radiyallahu anhu avant muy tuub doon noonu bokkaale waa Makka saxaaba yu bari laata ñuy tuub lu nekkoon teen yàlla ñoon yàlla jéggalu leen ba ne radiyallahu anhum wa radu anhu ah Abu Sufyan radiyallahu anhu doon woon bokkaale sax bokkaale ginoonu rëy lim ne xanaa ndax dane bokkaale wa yaghfiru ma duna zalika mooy bokkaale mooy bokk mooy bi nga xam ne presque moom mooy bàkkaar bi ci def da en face de bokkaale lu ndaw lañu mooy ku ko jéggal dina la baal moo tax mu ne qul yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dunuba jami'an suuratu Ghaafir mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal sama jaam yi nga xam ne dañu ñëw ba désespéré wu ba jàpp ne ñoom kenn moobu leen jéggal ah man yàqu naa la man man je suis je suis je suis irrécupérable kenn mënat naa non non yàlla na yonent bi waxal ma ñooñu sama jaam yooyu nga xam ne dem nañ ba jàpp ne ñoom mënatuñoo baax la dëkk bi ñépp leen xam ci mbon su ñu jàll ñu naan yiiwa waajangoowu leen nga dem a dem yow ba toolu jàpp la yow nga nuur ci affaire rek di def rek ba dem nag ba yàlla may na nga commencé rëccu nag gis nga képp koy def bàkkaar di rëccu xamal ne yàlla may na lu lu rëy ndax ngir nga bu la bëggul woon lu baax du la may ngay rëccu ndax rëccu fa la lépp di tàmbalee ngir nga booy def lu bon ni jekk di rëccu même bu dee yaa ngi ci di def lu bon tey rëccu yow lañ dina am yaakaar ci ki nga xam ne moom day def rek il s'en fout ndax kii rëccu jour dina ñëw mu taxaw nañ nga xam ne lii baaxul te loolu mbaax la bu yàlla def ci moom muy rëccu ndax réccu première signe de de de mooy yàlla yow dalaa bëgg ndax bu la bëgguloon lay bàyyi nga nekk ci kam na su ci ci kay na di def salu bon di continuer doo yëg ba dee ñu waay la mu ne nag loolu ñu mën a def ñépp xam nañ leen ci bon ci dëkk bi ñoom amuñu ko même bu dee seeni àq nit ñi lañ yor ñoo xam ne génn nañ àddina bu yàgg yoral na leen des paani àq des montagnes àq garaawul nit ñëw rek nee leen bu kenn découragé ndax lan inna allah li wóor te wéer mooy yàlla day yaxfiru day jéggale azunu ba bàkkaari jami'an mbooleem seen yépp ana bokkaale bu kenn ne bokkaale bokku ci wala bu kenn ne góor jigéen bokku ndax am na ñuy wax loolu ñu naan góor góor mën nañ la jéggal yépp ba mu des góor jigéen loolu moom du waxi dara góor jigéen bu fi nekk góor jigéen international ñu xam la fépp doon la wane ngay def sa lu bon moo xam da nga koy jouer di ko wane ci film yeeg yooyu ba ñëw tuub yàlla lay jéggal bokkaalee gën a rëy góor jigéen fop loolu bàkkaar yépp la yàlla wax amul benn nekk inna allaha dafa leer li wóor te wóor mooy yàlla yaxfiru day bi az-zunuba bàkkaar yi jami'an mbooleen seen yow nga bëgg dee ñëw ne lii exception ku la ko ci def loo moo tax saxaaba yi aaya boobu bi mu wàccee dañoo kontaan ne ma suñoo kontaan lu mel ni léegi yow nga bëgg ne yow affaire bi foofu la non kon nag mu ne mooy dañ doon wax naan bokkaale moom da lay jëme dee safara boo ko tuwul hmm. boo déggee naan waa ji day dee safara moom bu fa duggee du génn mooy koo xam ne moom dafa bokkaale ba tas te moom jéggulu ba dee ci mu ne kon boobu mooy xool yim tegale xam nga bële jaamu yàlla la la wax mooy tawxiid nga lii tawxiid la tamit bo ñàkk bokkaale yàlla ku xamul yàlla tamit mën na ko bokkaale ci du ko yëg moo tax nit ñi c'est fondamental ñu xamal leen tawxiid moom nga war a njëkk a xam ndax boo xamul ci ngay jaamu dugg noonu rek di di di problème day am mooy comme ni ñu waxoon sànq mu teg beneen lii mooy diggante nit ki ak yàlla ndax bo relation boobu moo gën a fort diggante nit ak yàlla relation boobu moo gën a fort moo tax mu njëkk bu leen bokkaale yàlla dara yéen sama mbokk yi ndax moom day gën a directement safar léegi nag mu ñëw ci diine diggante nit ak nit laa taqtulu laa taqtulu nafsa bi ghayri nafsi iz nahyuhu bada bi ghayri labsi wala lubsi mooy bu leen rey bu leen rey jamais jamais jamais bu leen rey bakkan boo xamante ni nii bakkan bu yàlla ñoŋal la wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq wa man yuqtal wala yuqtal mazluman faqad ja'alna li waliyyihi sultaanan fala yusrif wala fala yusrif fil qatl innahu kaana mas'uula wala mansuura ah ray loolu bakkan mooy bakkan boo xam ne yàllaa ko préserver ne bu ko kenn rey ndax yàlla ñim reylu dafa leer ku rey nit dañ koy rey al mu fa al al mufaariqu li diini at taariqu li diini mufaariqu li jamaa yonent bi sallallahu alayhi tamit nee na rey ko mooy koo xam ne dafa dafa mortal ak ki nga xam ne daa sañewu ba pare njaaloo mooy koo xam ne dafa masa ma pare njaaloo loolu nag moo xam bi muy koy def dafa marié wala dafa masoon a marié ñoo ci yem de gars dañu foog rek mooy waa ji dafa am benn daa yor faamam d'abord faam bee ngi fi ci kër gi mu bàyyi ko fi dem njaaloo yi même bu doon dafa mas a sëy dafa masoon sëy nii ba pase moom ci la ah. Ah, waaw d'accord la ñu mel noonu lañu rey ko mais ay sawaay dafa kii dama ko gis agressé ko rey ko yow dañ la buñ la jàppee ba lépp leer na yaa ko rey te tamit ndax am na rey yoo xam ne kenn du ci rey nit mooy rey yoo xam ne tayoo ko wala loo xam ne du reyee nga dóor ko nit mu dee mu ngi mel ni ma jëloon big bi dóor ko benn waay rek mu dee dóor ko ko fii ci baaraam rek mu dee kook kook kenn du ko ci rey ndax moom jëlul loo xamante ni nii mais nag duñ ko bàyyi noona ah, day joxe diya mais kenn du ñëw ne ko yow da ngay rey comme que da ngaa rey yow dañ lay rey ndax yaa jël bant bale dóor ko waa ji mu dee xam nga bant bale du du du du li ñu xam du rey quoi léegi bu ko jëlee dóor ko kenn mu dee kenn du ko ne da rey waa moo rey moom mais nag buñ ko rey ngir loolu kenn du ko rey wala ma yor sama oto doon doon rek fël benn waay te tayu ma ko ndax gaa yi léeg-léeg ñu fël benn waay tay ko na ah. ma waaj waxoon naan naan naan chauffeur de chauffeur bon naan dafa dugg ci Ndiaga Ndiaye bi sa nekk ci route de Rufisque bi pourtant passage piéton la ah. mu ngi jóge fee Ndiaga bi benn waay di traversé mu gis ko mu ngi traversé bi passage piéton rek sa waay accéléré waa ji daw rek rëcc mu ne vif naan ko bu ma la fekkoon foofu def lu ñaaw xam nga ko te li ma leer mooy bu ko rayoon dina fexe jooy jooy lu ne tayu ko baa mu daw ñooñu mais nag li gën a metti mooy lé bu dee moom rek nekkoon ci tamit mënoo ko yëg nanaan la man tawi ma ko wal mais dañuy xool mm-hmm. yu mel noonu man ne la gisuma koo dama doon gestu mais loolu digganteem ak yàlla la en cas ñun yàlla li ñu àtteloo mooy li feeñ mm-hmm. ñun daal li ñuy àtteewoo mooy li feeñ allahu nag yatawalla sarair ñi nga xam ne nag dañu nëbb yooyu allah moom dafa sàccam sàccun comme que ñun gisuñu mu sàcc amul benn preuve bu ñuy wan même bu dee man juge bi xam naa ne dafa sàcc mu leer manuma ko condamné ndax man juge bi damaa xam ne dafa sàcc na même bu dee dama leer ne waa ji dafa toje manuma ci tous maay juge bi sax ah, dama ko naan comme que amuñu preuve nañ la bàyyi danaa fa moo tax juge du so du sukkandiku ci ci am xamam moo xam da ko gis mu ngi mel ni ñu gaaju jaaroo ñetti nit gis ko ak juge bi juge bi moom man dañoo ne waaye dëgg la ndax man it gis naa ko non non. ah moom bokkul bokkul lenn moo mën a am comme ni ko yenn borom xam-xam yu waxe mooy moom mu déchargé wu keneen di ko jugé keneen beneen juge moom ñëw nekk témoin hmm. mais. pas moom mu nekk juge ba pare mais yéen ñett waa ñetti ñëw leen man maay seen ñeenteel da ngay nekk juge et partie loolu yàlla da tere bu dee yow laa fi juge bi yow rek nga gis ko yaag ñetti ñe dañuy bàyyi waa ji mu dem yoonam hmm. ah waaw mu ne nañu beneen juge non bu dee beneen juge a ngi hmm. bu mën a juge lool wala muy juge lool moom mën na témoin mën na témoin mais pas moom mu nekk juge ba pare naan di baagaw ci xam-xamam même bu dee da ko gis mu leer nañ dañ naan ko yow bokkoo ma ndax mënoo nekk juge ba pare nekk naan ma waaw ndax man la juge je l'ai <laughs> kon mu ngi noonu kon àqu yàlla ak àqu nit kon bul rey benn bakkan bi xayri nafsi ci lu dul beneen loo xam ne comme ku rey nit wala yi nga xam ne moom la lislaam wax ñu rey leen hmm. il lu tax ma wax li il ndax kat nax yuhu tere googu badaa dafa leer bi xayri nafsi ci xam ne amul benn lëndëm lëndëm mooy tere yàlla mooy yàlla li ñu wax sànk rek yàlla nee na bu leen rey benn bakkan li nga bakkan bi nga xam ne yàlla da koo araamal laa taqrabu dinañ gën gaaw nag ngir mu jeex mu jeexal hmm. nekk jeexal tey ah. man nañ ko c'est man ni ma def moo dafa ñëw kii <laughs> comme dañoo yàgg fii ah. léegi dañuy ñëw rek di dem ah, mu ne laa taqrabu bu leen jege mooy beneen <laughs> àqu nit ak nit laa taqrabu bu leen jege ak zina njaaloo ma tughyaani ak beew wa ma la ghayrikum ma al maylaani alalu seen mbokk alal bi ngeen moomul bu leen ko jël loo moomul ba ko fa la wolof fi wax alalu jàmbur bala sant waaw waaw jawaru bala sant bu ko piis bu ko xool boo bëggee koo piis utal soxna kon moom ba neexee ngeen piisante ba fajar jot après seen affaire la mais jawaru jàmbur moom bu ko piis wamaa la xayrikum seen alalu alal nag bu xaalis rek ah mhm. matériel yow sa kii sa affaire bi sa lu mag li tiim na masha Allah alal la ah mhm. alal la de mhm. sa yére yi nga sol alal la loolu yëpp alal la mooy nit Sénégal wala pas Sénégal rek ah loolu dañu jàpp muñ ne alal rek mooy xobbet xobbet dégg mooy richesse mooy richesse rek mën naa am ay matériel yu bari alal la loolu man naa am ay tool ñu ne eh, waa lii kon nag alalu seen bo moroom wala keneen bu leen ko laal bu leen jeng tamit bu na ngeen moytanu alxibata rambaaj mooy jaxase nit ñi toxali wax xam nga rambaaj en général moom du sax day fen day taal bi mooy day toxal toxalkat la mooy day fexe mooy xattaat ak nammaam rek seen différence bi ñoom kii lay ñëw moom mooy ñëw provoquer affaire bi ba ngay wax ci waa ji ñuy wax ñuy déglu Moussa ñu nga mu déggoon ni Moussa waa mu wax keroog non newa ko mais mujj na ne ko non saa ni da ngay doko ne quoi da ngay toj rek la def bu woon nawul ñuy wax ci man kii eh, du yoon kii mu bàyyi ba nga wax lépp mu enregistré dem ci nga waaw nga keroog maa ngi woon sàmm la mais dafa meroon xaw ma loo ko def mais mu ngi doon kaasa nii nii nii moomu mu nar wax lii wax lii moom moom sax si lii la ah. mu ñëwaat ci yow kii après nag ngeen kii mero kenn ki moom day ñëw rek toog di déglu loo wax mu jël yóbbu fële kee wax mu jël yóbbu kii day provoquer kee du provoquer mu ne nag ijtanibu na ngeen moytandiku alxiibata jëw ma naan ràmbaaj xiiba mooy jëw dama juuma nam namima mooy ràmbaaj ijtanibu na ngeen moytandiku alxiibata jëw mooy rek li Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon dikru ka axaaka bimaa yakrah mooy ngay tudd sa morom sa mbokk lu muy bañ a dégg mais gis laar du lool naa ah, du bu dee ñeme nga ko wax te newu fi tamit bu ko waxa ah. bu dee nag kanta li ngay wax moom ay wax la yu amul nee na dogoo ko danga koo fenal te loolu moo gën a fen moo gën a war yaa awaaye na ngeen mooy tamit koo gis tël di def ngir nit ñi gis la exhibition wala exhibitionnisme bëgg nit ñi gis la was suu a lu ñaaw wal munkara lu ñuy tere wal faxsha ak lu loo xam ne ku ko dégg moom taf gémmiñam namimatan mooy tënd ko leen tamit rambaaj waaye kabi ban ay fen tamit wala kis ban ay fen wa kibri yaa ak ak rii mooy yii mooy tënd ko leen ko mooy di jëw bëgg ku la gis topp yu bon yi ñuy tere njóombateef yi ak lan ak rambaaj fen rëy riyan ba léegi moom lay wax fii mooy mooy mooy bëgg ku la gis rek xiyaanatan ak wor kasal miraa yi ak bëgg ku la séen foo bëgg di yow foo bëgg rek bëgg daal yow mbootaay doo nekk yow yaay feeñ yow la ñuy waxtaanee wala yow lañuy ñuy gis boo ñëwee da da toog fu kawe wala foo xam ne ku ku fël yow lay njëkk a gis wala sol loo xam ne ñépp lay ñi ci biir mbooloo loolu mu ne moytalu ko leen ko waru yatul fadli alal ariyaar yi mooy jàpp ne ñépp koo gis jàpp ne yaa ko gën dafa naa ne ñoo xam ne loolu mooy seen problème dinañ dinañ jàmbaare lool mais dañu am benn problème mooy ñoom jàpp nañ ne seen ñaari julli yuñ julli démb biñ bidd biñ biñu bi ñu wer ak cekkee sawaay nga xam ne dañu tëdd tëdd tëdd nelaw bëgg nelaw nelaw yi te ñu jóg julli ñaari julli rek jàpp ne ñoom sawaay xiyaamu lay lañ def loolu rek jàpp ne ñu foog ne nag ñoo gën ñu ci def kon wér ceek mooy insomnie waaw xam ne sawaay lal bi moom tëdd nga tëdd une heure dénee ñi ngay nelaw jigéen ma nelaw nga jóg jàpp julli ñaari ràkk rek hmm. tëdd après yeewu fajar génn ci mbedd ñu jàpp ne yaa gën ñi hmm, hmm. loolu am ndox la te xamoo ndax yàlla nangul na la te <laughs> baax na sax <laughs> mais eve eh mais yéene bi doon woo lool tamit te dam est ce que même sax bu doon sa yéene la est ce yàlla nangul na ndax yàlla dama innamaa yataqabbalu allah allahu minal muttaqin yàlla ñuy nangul mooy ñu ko ragal comme que saxaaba yi ñoom ñooy tiit ci lool comme ridwanullahi alayhi comme ibn abdullah ibn umar radiyallahu anhuma ba ko doon ji waxee lool mi muy waaye génnaat ni oh, ne waaye yow yow yaa doon ànd ak yeneen di saa soxna yow kii sa baay mooy mooy xalifa bi kii mu jóg na ko yee eh, yow est ce kan la yàlla nangul ndax yàlla da ne moom ñu muy nangul mooy ñu ko ragal ah takat mooy ron ndax yàlla nangul ma sama génn julli moo gën moo ma gënal fuuf àddina li ci biir génn julli koo nekk ci ci lalu deewam jàpp ne moom ragal loolu ndax yàlla di saxaaba boo xam ne lu yonent bi masa def bu ko masee xam dina ko fexe def ñun nga xam ne moom rus nañu ñun dañ dañ dañ am sax complexe bi def yu yonent bi sallallahu alayhi doon def ndax nit ñi ndax bëtu nit ñi waaye gars yi dañ la fiy traité de mohammedan quoi de musulman de terroriste waaye yow ba pare xoolal kooku moom moom la problème moom moo def loolu problème mu xatuma yow julli ñaari rakk rek wala fii mhm. jàpp ne yow yaa gën ci des loolu problème la mun a bu ko kenn def. Mhm. onze heures damaa war a ànd ak kàccoor tamit mhm. mooy tënd ku leen ànd ak kàccoor bila tiraar yi ci fekk loo xamante ni. man da ñàkk ndax am na kàccoor yoo xam ne <laughs> mooy comme li Fage doon wax Alioune Sall hmm. xam nga <laughs> comme ni ko borom Laxdari waxee di tere naan tere nañ nga ànd ak <laughs> soxbatu faasixiin mu naan waaw waaye nag bu dee kàccoor dafa dugg super moom nga dugg super loolu taxul ñuy wax hmm. ndax waaw boobu taxul ñuy wax nga dugg nga dugg super di dem Colobane sa waay jóge Pikine kàccoor su père bi di dem kolobaan yow <laughs> ne bon moo tax mais mais def ko fréquentation déedéet ma ne booy fréquenter fréquenter ñu baax ndax même bu dee baaxoo say say yu baaxul day commencer di deñ ndànk-ndànk mais nga yëg ko nga ñàkk koo yëg da seetlu boo defee bilan nanga meloo meloon ni nga mel léegi da nga naan vraiment bul tagg nag sa bopp ah ndax tagg bopp wuurul <laughs> yàlla nee na bu leen tagg seen bopp wala mm-hmm. wala tuzakku anfusakum mm-hmm. bu kenn nekk fi di góondi boppam ah mm-hmm. déedéet ndax góondi sa bopp wóorul ndax iblis dafay jaar vraiment sincèrement <laughs> neexul ba neexul mais gàmbaal euh, naa nag vraiment xoolal nag temps yi may nekk ci ci gi léegi je suis très bien bul wax je suis très bien neel rek alhamdulilah mi nga xam ne moom moo ma gënale ci yu bari ci lim bind comme ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne boo gisee loo xam ne danga ko tane wala koo xam ne daa am lu ko dal benn nag nga mm-hmm. ne alhamdulillahi alladhi faddalani ala kathirin mimman xalaqa la mooy maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo ma gënale en ci jamono ji ma nekk ci lu bari ci li nga xam ne da koo bind mooy da ngay waajoo xam ne moom handicapé la yow lu tax mënoo woon nekk lu tax nga yàlla defu la handicapé mais sax boobu taxul ñuy wax wala aveugle la wala ñeloon kooku sax taxul ñuy wax mais nga gis waajoo xam ne jullit la gaa nekk ci yoo xamante ni du noonu boobu moo gën a dangereux yow yàlla may la xol bu set ak leer ba nga bañ a nekk ci yooyu boo santee yàlla mais ñaanal ko moom mu génn ci loolu woon moo gën nga nekk fi di ko vilipender ci mbedd mi sawaay yi vrai clochard la naan rek dafa naan ba gël bi yàqu mais ñaanal ko moo gën bu lu tax nga bëgg a xeet sa ñaan yow instant bi ngay wax fii loolu dañ koy jur mais ñaanal ko benn yoon kon nag soxbatu fasiqin maa ngi leen di tere ngeen di ànd ak mooy ko leen ànd ak faasix def ko fréquentation ñoo xam ne moom leen dund yëpp mbalak la rek mbalak ak wax lu amul ak yooyu rek mu ngi déedéet kooku bu leen ko def àndandoo lu dul loo xam ne manoo ci dara comme li sa wax sànq mm-hmm. bu duggee super nag nga dugg super loolu ban ngeen ci dara mm-hmm. ginnaaw yi nag tuubu na ngeen gaaw tuubu alal fawri ci num gën a gaawe ila aznabtum bu ngeen defee bàkkaar mooy bu leen ne naa bàyyi ba bàkk ba mu mën a génn ci bàkkaar yi mooy dóora tuub hmm. tuubal même bu dee yaa ngi ci bàkkaar bi hmm. ndax kan moo la ne yow liñ ci kii di nga après boo fi boo neen yow doo tuub da ngay bàyyi daal di cumuler bàkkaar yi ba deux mille dix wala ba deux mille quinze boobaa nag ma ma ma tuub nag mais boo deewee ci diggante bi nag tuubal même bu dee yow yaa ngi jéem li nga nekk li ci bàkkaar bi nga nekk ngay fexeel def lu tuub nag génn ci mais dil tuubaale en même temps hmm. tat bi fas yéene ponk tuub yi nga koy nga koy nga koy matal hmm. même bu dee léeg-léeg nga tarxis rek tat duggaat ci biir tuubal rek hmm. mais bu fi nekk di ko di ko naan xaaral ba ci kanam ba ci kanam doo duumu na ngeen sax ala sukuuti ci noppi idaa rabittum bu ngeen meree lii mooy lan mooy li nga ku mer ku mer moom en général boo masee boo gëjee dégg wax ju ñaaw rek demal demal dékk sa nopp gémmiñ gu mer gémmiñ ku mer boo koy dékk nopp en général lu bon lépp poubelle bi yëpp fa nga koy jëlee hmm. boîte de Pandore bi yëpp yu bon yi ñuy sotti yëpp fa nga koy déggee ndax day mer ndax boo meree en général doo mën a maîtriser na bopp moo tax ngay def yenn boo meree après nga toog di ko rëccu moo tax mu ne nag gis nga képp ku mer daal sapeur pompier wum sapeur pompier wu mer mooy noppi tàkk tàkku mer ndoxum noppi nga koy fayee boo meree jëlal ndoxum noppi mu kii nga sotti ko ci hmm. noppi mooy boo noppee mais nag en général nga mer ki la merloo nekk en face nga taxaw ak moom nii wala nga nekk ak moom ci jotaay ba pare noppi yombul hmm. moo tax boo la ci loolu jëlal say dàll nga dem dina la ci gën dimbali ndax boo ko gisul day gën wàññeeku mais fekk mu gën a kanam dina gën a di mais da ngay après foo jaar def loo bëggul woon def mu ne duumu na ngeen sax ala makarimil ci jikko yu tedd yu mag yi wajtani bu te na ngeen moytu jiddan dëgg-dëgg lu ngeen man na alam nifaaq na nag moyta ni ku nekk naafiq mm-hmm. boo waxee bu nekk boo diglee boo jigi boo boo joxee rendez-vous faussé mm-hmm. buñ la wóoloo nga trahir waaye mm-hmm. na ngeen moytu waaye foo mere rek foo amee problème ak kenn rek mm-hmm. ne ko masoo ma defal lu baax mu ne kunu nekk leen amee kalaami ci ci ci wax saa ci kii na tey noppi mooy bu leen bari nopp way wax comme li yaay Aysa doon wax radiyallahu anha guddi bu ma a jot mu dégg nit ñi wax danaan ariixu ariixu ariixu eh yéen nit ñi laa wax yéen ñoon di di polémique ci guddi gi hmm. noppal leen almalaayika alkiraamil barara waaw noppal leen malaaka yu tedd yi nga xam ne ñoom ñooy bind yi ngeen di noppal leen wax ngeen bëccëg bi ba kii guddi jot na mais noppal leen al malaayika al noppal leen mooy demal tëdd mais nekk fi ci di wax bu guddi jot moo tax bu guddi masaana jot nit ñi wax loolu la leen doon wax bu déggee ñuy wax yaa Aysa loolu la leen doon wax radiyallahu anha noppal leen malaaka yi nga xam ne ñooy bind guddi jot na dem leen toog mais bala bala bala bala rek moo tax mu ne dee leen bari bañ bàyyi dee leen noppi bari baran bari ay wax kuunu nekk leen wala kuunu ilal xayraati saari'ina nekk leen ñoo xam ne dañuy njëkkante ji jëm ci yu baax yi boo déggee ñu ne boroom xam-xam fexe la nekk boroom xam-xam sur le champ def ko objectif waaw def ko objectif yàlla mën na la cee dimbali ndax mbuus mu deful dara wolof njaay dana kenn du ci def tus da ngay jéem dara ñu ñu ñu ñu kii la ed sax ku ñuy aidé day fekk tamit nga neex a aidé mais hmm. tëddi na raw tanaan aidé leen ma hmm. wala nekk ci teen bi ku la sànni baat nga jël baat bi sànniwaat ko waa ji é téel sa baat ba pare naan génne leen ma kenn du la génne ku lay refeesi mais bu dee boo dee génn ñu sànni la baax nga jéem ci téye daanuwaat sax waa ji dina ne xaaral ma uti bu gën a dëgër mais buñ la joxee sànni la ne la téyel buum bi nga ne ay eh, buum bi dafa buum bi dëgëru la wóorul teg mais gars yi kenn du la jël ndimbali loolu la waaw ko dajee nekk loxoy borom mu ne kuunu nekk leen la salaati bu ngeen di julli naahi bi naa ngeen gaaw di way daw li awwalil awqaati ajiliina ngeen di def julli ci waxtu yu njëkk yi mooy muxtaar bi mais reporter rek toog fii seetaanu film sa waay naan non mais des na ko way way way daruri yi yow daruri yi xam nga loolu mooy ñi am ngànt yow boo moom ngànt da ko war a def ci heure bi jàkk <laughs> de lépp demoo fële kon. Hmm? si dinaa fa dem man nag man moom presque bu leen continué bu leen dem ngeen dem moo fekk la fu mu gën man dinaa am julli bi incha allah. léegi loolu. ñu ngi bari avant vingt trois ñu ko bu fekkee ne ñu julli jàpp cinq et un julli incha allah. mooy loolu la. Hmm. naan am na xam noonu la ñuy moo tax yeneen i saa saa ne hmm. julli naa fekk noonu la. Ah. day toog di surveiller. kii bi quoi jant bi di dugg naan non des na des na non naa doxal tuuti di nekk ci yitteem rek bàyyi nag ba jant bi waa ji dugg rek fan na mu mu ñëw nag mel ni cof ko mooy de boo gisee muy julli da ngay yaakaar ginaar buy cof ginaar buy lekk yooyu ci ñu tegal ko ay comme ci même boo génnee nii comme que ginaar yombul a ci dëkk yi lu dul yi ñuy lekk ak yi ñuy jaay boo génnee pigeon yi ngay gis ci biti ni ñuy def noonu di di cof affaire yi di def nii jullit mm-hmm. naa fekk noonu la ñii rek mm-hmm. wala jullikaata ah kay ñii ñii rek mm-hmm. comme mooy def nii di di di di kii noonu la jullit pingouin lay ñëw loolu nag loolu mooy nga xam ne moom dernière minute rek mu ne wal tax na ngeen sàmmoo ar sa na ngeen hmm. protéger ar bopp wa ak li ko umb hmm. bopp lu ci nekk hmm. bët bul def fu la neex daaj ko sa bakkan bi it bul def cuuraay bi génn ci mbedd mi wala parfum bu génn rek nga bëgg koo xeeñcu salaam nañu it bul def loo gis rek wax sa nopp bi bul def lu naan karang karang rek nga déglu wal bat na waaye tamit nangeen ngeen surveiller biir mislahu wama waalaahu biir ak li mel ni moom wama waalaahu ak li nga xamante ne ni moo topp ci biir mooy lan mooy sa pëy ami mu ne nag liñ doon wax ci bopp maa ngi ci jublu bihil aynayni ñaari bëti wal udnayni ak ñaari nopp yi wal farja ak pëy bi wal lisaana ak làmmeñ war rijlayni ak ñaari tànk sallu na ngeen julli ala rasuli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi zil ghamaami borom kii borom niir yi wa sallimu al ghamaam borom niir yi mais borom daraja yi mooy yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne léppam xéewal la comme ni nga xam ne niiru asamaan si noonu lay indee taw wasallimu bu ngeen jullee nag na ngeen sëlmal ay ban ba tey madal ayaami géerut bési doomu na ngeen sax alal awraadi ci wérdi yi wal azkaari ak sikar mhm. fii kulli laylatin ci guddi gu ne wa fi nahaari ak bëccëg gi mooy baax na jullit utal boppam ay ndox mhm. moom la ma sëñ Musaa doon wax samedi biñ newee moom la doon wax biñ naan maa ngi mu ngi doon liir mhm. Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu muy wax lool naan jamono ji dañu nekk ci bàkkaar yi dafa nit ñi dañu nekk ci biir ba même bu ñaanee benn ki yeen dind leen ko rek beneen yeneen day gis dina bari day agsi tellement dañoo nekk ci biir bàkkaar yi bam naan mucc gi moom mooy nga ut ay astaghfirullah ay mm-hmm. subhaanallah yooyu di ko def mooy lool mm. mooy sax leen alal awraa ci wér bi wal adkaari ak di sikkar fii kulli laylatin ci guddi gu ne wa fi nahaari ak bëccëg yi soomu dee leen woor talaatatan ñett mm. minal ayyaami ci bési mooy comme la xadiis ba waxoon rek mm. ku woor ñetti day mel ni ku woor at mi we at mi ndax lan day mel ni ku woor weer boo boo koy def weer wu ne day mel ni ku woor at mi ndax bés bu ne day représente dix jours mhm. te jours yi trente lay nekk en général boo ko defee weer wu ne nga woor trente day mel ni ku woor lan ku woor at mi yëpp trois jours par par par mois ku ko def day mel ni ku woor at mi loolu la waxoon kële euh, Amr ibn al loolu as radiyallahu anhu mu ne suumu kon dee leen woor ta ñetti minal ayaami ci bés yi min kulli shahrin ñetti bés min kulli shahrin ci weer wu ne ci min kulli ma shahrin ala dawaami ta di ko saxal tuubu dee leen tuub ilaa baariikum jëm ci seen borom min qabli ginnaaw an jaakum mu leen di dëkkal almamaatu dee muddata zamani gii rek jamono wa dayfa bu ngeen amee gan akrimu teral leen ko ida ataakum bu leen dikkalee wa akrimul karima dee leen teddal dee leen màggal dee leen teral al karima ki nga xam ne yàllaa ko teddal ida waafaakum bu ngeen dëppalee ak moom mooy bu ngeen nekkee ku mel noonu bu ngeen dajee dee leen teral ku yàlla teral mm-hmm. waaye ndax problème la dafa am ñoo xam ne ñu baax lañ mais teg nit ñi seen wàccuwaay lañ manul ndax jàpp dañuy ragal leen màggal nit ba mu ëpp la ñuy bañ ba tax ñu tàbbi ci loo xam ne ñépp ñépp dañu suufi seen kanam loolu mooy daw lu bon tàbbi ci lu bon extrémité bële nga doon daw extrême bële far nga baanuwaat ci beneen bi mooy nekkal ci diggante bi mooy bul bul bul bul bul màggal kenn ba mhm. bam mu jege ni ngay def yàlla waaye tamit bul suufeel koo xam ne tamit suufewul ku suufe sax bu ko wan ne dangaa suufe mhm. ku yàlla jox joxum mbaax mhm. reconnaître comme mbaax nit jeexal fii rek sa heure bi jot mu ne wa mu ne marida muslimin lillahi dee leen rendre marida muslimin feebaru way feebaru jullit mooy jullit bu feebar lillaahi na yàlla tax na mais dem fanaan euh, comme que tey aw ma lu ma def euh, sama programme yëpp jeex na aw ma lu ma def xool naa télé bi sàppi na li fi am yëpp xool naa ko léegi comme que sawaay neewoon na ma daa feebar naa dem seeti si ne baaxul ah lem hmm. ah. Edouard Herriot seet sa benn xarit boo xam ne hmm. yow li la ko yóbbu mooy na nga toog ba sa programme yëpp mat hmm. <laughs> nga ne non comme que kii naan doxaa comme ça rayale temps bi dem seeti ko ndax neewoon na ma dafa feebar boobu ba léegi sa yéene baaxul mm. moo tax mu ne lillaahi dee leen dem di seeti ñoom mm. ngir yàlla mm. suunu na ngeen aar suunu na ngeen xayaatakum suunu mooy préserver leen xayaatakum seenu dund anil malaahi ci caaxaan yi mooy bërëb du texee di kaay yëpp moytu leen ko nii lu waaye na ngeen na jeng jëm anil na ngeen jeng wutal anil misaax yi na ngeen moytu na ngeen jeng fàddu mooy na ngeen fexe ndax jeng dafa am jeng jëm mooy diriger vers ak diriger contre mooy nga diriger wu contre benn mbir mu ne diriger leen contre ak misaax yi mooy liñ doon wax léegi plaisanterie yu bari wal fuduule ak caaxaan ak zikra nit zikri bu ngeen bàyyee lool ngeen remplacer kook sikar wa tasbihat bi sabbal wa tahlil ak ay laa ilaha illa allah sallu dee leen julli bi laylin ci guddi lii yëpp xadiis la at'imu ta'ama na ngeen leel ñam mooy bi naan afshu salaama mooy bi muy wax nit ñi jul day leen day leen ci wa at'imu ta'ama wa sallu bil layli wan naasu wan naasu jannata bi salaam mu ne kon sallu julli leen bil layli ci guddi gi at'imu na leen leela ta'ama ñam afshu salaama dee leen tasaari nuyoo wasilul arhamata dee leen jokk mbokk waaw moom mën na yem foofu. waaw incha allah wa sallallahu wa sallam ala